baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim kama arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wa yuzakkiihim wa yucallimuhum alkitaaba walxikma wa yucallimukum maa lam takuunuu taclamuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayab téeméer bi ak juróom fukk ak benn mu ne kamaa kéem li nga xamante ne nii laawu laa wëlbatee li nga xam ne mooy xibla bi ngir mottali ci seen kaw li nga xamante ne mooy sama xéewal yi naka noonee di ngir mottali seen xéewal yi may def ci seen kaw ci laa leen yónnee kamaa kéem li nga xam ne arsal naa naka noone rek laa leen yónnee comme noonu le laa yónnee fiikum ci seen kaw rasuula ab ndaw boo xamante ne ni alayhi salaatu wassalaam minkum boo xam ne ci seen biir la bokk nekkul koo xam ne ab jinni laa jindi de walleen di malaaka yónnee leen ko mukku mukku mukku rasulan ndaw la minkum bokk ci yéen waaye bokk ci seen xeet rawatina ñi nga xamante ne nii ci ñoom la tàmbalee muy waa Quraysh yatlu alaykum ayatina mu leen di jàngal te lii mooy ñaanuk seydina alxalil ak seydina ismail alayhim assalaatu wassalaam biñ gisoon ci laaya yi ñu génnoon ñoom ñu doon ñaan borom bi mu yóbbe wab'ath fihim rasuula yooyu borom di tabaaraka wa taala yal na nga <clears throat> yónni ab yonent boo xamante ne nii yebal ab yonent sallallahu alayhi wa boo xamante ne nii ci seen biir lay bokk ñoom nga xamante ne nii moom bu ñëwee da leen di jàngal yii nga xamante ne nii moom la suñu boroom ne yonent bii nii ma yónni loolee la waxoon nañ la moom da leen di jàngal alayhim yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma wa yuzakkihim noonee nag la suñu boroom ne naka noonee nag gina mooy xéewal gi gi mu mottali ci yéen mooy bi nga xamante ne ci la yónni fiikum ci seen biir rasulan am ndaw minkum bu bokk ci yéen yatlu alayhim aleykum ayatina ñu leen di jàngal yéen di jàng ci yéen waa Quraysh ak yéen waa àddina bi ayatina suñu laaya yi wa yuzakkihim mu leen di mu leen di tazkiya di leen fóot ci seen taq-taq yeeg seen bakkaar yeeg seen shirk yi de wa yuallimukum mu leen di xamalal alkitaaba téere bi di alquran wal xikma xam-xam yu kawe yi nga xamante ne nii ñooy génnee ci téere boobale waaye wal xikma di leen xamal sunnaam wa yuallimukum mu leen di jàngal di leen xamal maa lam takunu ta'lamun loo xamante ni nii yéen xamu ngeen ko woon laata muy dikk de ndax ay ignorant ngeen woon ñu ëpp ci arab yi de toute façon ñoom moom ay ummi yi woon lañu woon manuñu woon a bind manuñu woon a jàng te yónnuñu woon ci ñoom benn téere voilà comme ni nga xamante ne noon lañ ko yónnu woon ci yahuud yi ak nasaraan yi mu ne noonu nag fadkuruni ay waaye kon nag daay waaye dee leen ma tudd dee leen fàttaleku li nga xam ne mooy xéewal yi ma def te may tudd man seen taala di ma jullil di ma sàbbaal waaye tamit di julli waaye ngir kan ngir boroom bi digal gum leen ko digal dee leen ko def wa fadkuruni dee leen ma tudd di ma sant di ma bàkk di ma kañ bu ko defee bu ngeen ma tuddee rek azkurkum man di dinaa leen tudd moom la doon wax sa xadiisul xudsi ba suñu borom suñu nanti bi alayhi salaatu wassalaam ne nim ne ci ni mu ne jama jaam bi bu ma tuddee ci mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo moo xamante ne moo gën moo gën mbooloo mi ma tudd kon nag alhamdulillah mu ne kon fadkuruni ah ay waay ngal la waay tudd leen ma dee leen ma tudd di ma bàkk di ma kañte di ma jullil adkurkum bu ko defee ma tudd leen fu gën kawe fi ngeen may tudd washkuruli te na ngeen sant li nga xamante ne mooy xéewal yi ma leen di defal wala takfurun te nag ah sant leen ngir seen borom ngir man te nag bu leen ma bu leen suul jëf yi nga xamante ne nii moom laa leen defal xéewal yi ma leen defal daal di koy weddi mu noonu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggu ista'iinu bis-sabri was dimbandeku leen li nga xamante ne nii mooy mooy julli bi sabri mooy mooy muñ was ak li nga xamante ne nii mooy julli xam nga gisoon nañ aaya bu mel nii voilà mooy loolu moom ndir mi fii la de julleeg muñ julleeg muñ ñu muñ ak julli bi sabri kon dimbadaku leen loole le bi sabri ci ci muñ wa salaati ak julli inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ma sabirina mu ngi ànd ak ñi nga xamante ne ñooy way mun kaj yi ne mu ne wala taqulu te ngal lawaay bu leen wax li man yuqtal sa yuqtalu fii sabilillahi amwaat bu leen wax mukk képp koo xamante ne nii dañ koo faat ci yoonu yàlla dafa dem ci toolu xare daañu daal di ko fay faat kooku bu leen waxati ne ku ñooñu bu leen leen waxati ne ñu faatu lañ dee xam nga waxoon na ci suuratu Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farixiina ba niñ jeexee mu ne nag wala tahsabanna waxoon na foofale ne bul jàpp mukk teew ta bul yaakaar mukk kene ñi nga xamante ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla kene ñoom dañoo faatu lu mel noonu rek mooy bu ko jàpp waaye fii dara bu ko wax waaw bu leen waxati naan ñoom ñoom ñoom ñoom dee nañu ñoom faatu na non non ñooñu dëgg dëgg ñu ngi dund dund gi tax ñuy wax de wala taqulu kon nag bu leen wax de li may yuqtal li may yuqtalu ñi nga xamante ne dañ leen faat fii sabilillahi ci yoonu boroom bi tabaraka wa taala am waat bu leen wax ne ñooñ dañoo deede dañoo faatu bal li am ba des li am ba des maa leen koy wax man seen borom ahyaun ñoom dañu ngi dund dund ko tax ñuy wax toxu nañu ci dëkk ci ci ci dund gii comme ni ñu fi nee woon waaye ñu ngi ci geneen dund goo xamante ne foofu walla axiratu xayrun wa baqa suñu borom nee na moo gën te moo gën a sax walakin la yatashurun waaye yéen yéen a ko yëgul waa nga ne moom waaw man de affaire bi nen na la mais ki nga xam ne daa nekkee ci lu baax ba génn àddina waaw moom de façon bu dee ne borom bi nangul na ko lépp kooku tamit mu ngay dund foofale waaye dañ naan la dund gi daa gën a daa gën a jagoo waaw muy ndax kii moom dafa jël léppam jaay ko ba jaay li gën a màgg ci moom muy bakkanam ngir diiney borom bi tabaraka wa taala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya moo tax suñu borom teral leen loolu lële te bañ koy gis ca suurat wa ali imran gisoon nañu li mawlaana ibn Mas'ud laajoon yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne seen ruux yi dañ koy def ci picc yu verte ñuy doxantu entre arash ak pee yu borom beeg ajjana ak yoo kon mu ngi noonu le mu ne kon nag wala nabluwannakum konoonte kon waat naa ne ñun de dinañ leen nattu de bi shay'in ci slëf minal xawfi ci tiitaange bu leen yaakaar ne mooy nit ñi dañuy nekk ci kaw suuf rek ay waay muy neex daal ñu ne yuftanuun afa hasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun du gisoon nañ loola le suñu boroom ne moo afa hasiba nnaasu mu ndax nit ñi dañoo yaakaar ne daal ñoom dañuy toog daal na <clears throat> an yutraku ñu baleen daal ñu ne fi naan amanna ñun daal ñoo gëm daal wa hum la yuftanuuna te kenn du leen <clears throat> te kenn dégg kenn du leen du leen du leen du leen du leen nattu daal suñu boroom ne bañ leen a nattu nattu woon naa ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon kon dinaa leen nattu yéen ba feeñal ñi nga xamante ne ñoo dëggu ci seen wax ji ñu ne dañoo gëm waaye it feeñal ala ayunin nas bu nit ñëpp gis ñi nga xam ne dañuy expliquer mooy li ñuy wax dañuy wax lu wuteeg li ñu gëm de suñu boroom ne kon wala nabluwannakum wat naa ne dinaa leen nattu bi shay'in ci dara ci slëf minal xaw fi ci tiitaange wala boroom bee def nga gëm ko waaye mu jekki teg ay mbir yoo xamante ni da ngay tiit wala mbir yoo xamante ne doo xam yow yow lii di ñëw nan fan da ngay yooyu tiitaange di la dugg loolu noonu day am walla wal ju'i waaye it moo leen di teg ci li nga xamante ne nii mooy li jëm ci xiif walla nga jekki jekki léeg-léeg da xiif am ak manal dal la ak ñàkk te du du du ay ay dëddu àddina de da nga koo amut voilà daa fekkul nga am dara voilà suñu boroom teg la ñàkk goo xam ne fii mu ne loo lekk sax amoo ko wa naqsim minal awla minal amwaali waaye maa leen di nattoo li nga xamante ne mooy ak wàññeeku wàññeeku ci seen alal yi la nga doon am waaye yow am bis yoo xamante ne wala weer yoo xamante ne nii wala at yoo xamante ne nii moom mbay mi demewul noonu bu dee kuy bay la wala jën yi léegi moom géej da ngay dem ba sonn noonu yàgg fa doo indi loo indi lu dul ñett yaboy ak ñeent wala yu mel noonu du bari daal wala bu tamit koo xamante ne économie bi la nga jekki benn crise am gaa yi comme que ñi doon consommer yow ci nga doon yaakaar gaa yépp toog seen kër ci corona de gaa yooyu sa mbir rës léegi nag yow boo bokkee réew yi nga xam ne réewu tubaab yi nga xam ne sax ñoom dañuy dimbali waate yaata ne waaye imaginer suñu réew yee nga xamante ne yooyu yépp amu ci voilà mooy yow daal gis nga booy wadd suuf moom moom moom tu vas toucher le fond loolu moom mënuñu borom ne maa leen koy nattoo de ak wàññeeku wàññeeku kuy am ci seen alal yi seen productivité yooyu yépp ak li ngeen di gagner anfusi waaye may wàññi seen bakkan yi walla di faat ay nit ci yéen di leen bi jël wala nga am say doom ma am ñu ma ba ñëw yow sa bopp laay laay fab mu ngi noonu suñu boroom a leen koy nattoo wala koo sopp boroom bi daal dina jël ko waaye wa samaraat yi ak seen mbay yi de seen meññeef yi ngeen di am nag ci wàllu mbay ak lépp rek suñu boroom man da ngeen tamit man leen ci nattoo di ko wàññi léegi est-ce que wàññeekoo da di saalit loolu boroom bi daf lay indi ci kaw suuf li nabluwakum ayyukum ahsanu balaa ngir xool ana kan mooy dina rafet jëf jamono bu neexee ak bu naqaree kon nag mu ne wa bashiri sabirin mu daal di leen bëggal yow seydina muhammad alayhi salatu wasalaam muñkat yi nga xamante ne nii alladina ñooy ñi nga xamante ne mel ni dañ ne ko mooñam ñooy muñkat yi may bëggal mu ne alladina mooy ñi nga xam ne ida asaabathum musiba bu leen am musiba laalee ci yim wax nii wàññee ko ak tiitaange dugg leen jamonoy tiitaange waaye ak maral ak waaye wàññeeku wàññeeku seenu alal ñu war ko licencier wala yi nga xam ne bakkanam wala ko mu sopp ñu daal di koy jël waaye ay meññeefam lépp daal di wàññeeku loolu day delloo lépp naa nga xam ne loolu lépp ay musiba la waaye bu ko amee ku ñu faatu ak yooyu wala yooyu yépp yooyu yépp ay musiba la xaalu dañu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañ naan inna lillahi ñun de yàllaa ñu moom da moom képp moo ñu moom bokkuñoo keneen wa innaata te ci moom rek wa inna te ñun ilayhi ci moom raaji'una la ñuy dellu mu ne ulaa'ika gaa yoo yële di wax lii nii muñkat yoo nee nga xam ne nii de ñoom lañuy ñuy nangoo musiba gi leen seen borom teg mu ne ñooñ de alayhim dina nekk ci seen kaw salawaatun ay ay li nga xamante ne ay ay barkey borom bi tabaaraka wa taala njéggalam min rabbihim yoo xamante ne yu tukkee ci seen borom wa rahma ak yërmandeem gu yaatu wa ulaa'ika gaa yoo yële